kon mu ne min xaalihi kon euh, ki nga xamante ne mooy Sa'id ibn Abdurrahman mu jële kon ci ay góor yu bokk ci bani Amr Awf waaye ak ci nijaayam mi nga xamante mooy Abdallah ibn Ahmad Abdallah ibnu Ahmad ibn Jahsh radiyallahu anhuma al-Asadi léegi nag mu ne annahu qaala qaala Ali ibn Abi Talib muy riwaayatu saxaabiyin an saxaabi ma Abdallah ibn Euh, abi ahmad sahaaba la mu jëli saydna ali ibn abi talib muy ali ibn abi talib abu talib ibn abdil muttalib ibn hashim ibn abdi manaf ibn qusay ibn kilab ibn murra ibn ka'b abul hasani al hashimi nekkoon amirul mu'minin wa rabi'ul khulafa ar-rashidin abu turab ah, di doomu fatima bint asad ak abu talib muy abul hasani Ah, abu sibtayni abul hasani wal husayni génn borom jaloore yu mag gi amirul mu'minin imam bu mag bi génn àddina la quarante fële ca euh, Kuufa dañ ko faat wal iyaadu billah fekk muy yëgal nit ñi julli fajar ci ko daal di faat saay saay ba daal koy faat radiyallahu anhu moom mu ne hafizu ar rasulillahi sallallahu alayhi wa laa yutma ba'da ihtilaamin wala sumaata yawmin ilal layl voilà <laughs> mu ngi nii waaw yutma ba'da ba'da wala sumaata yawmin ilal layl laa yutma ba'da ihtilaam wala sumaata yawmin ilal layl hadis baa ñu kon hadis bi boo xoolee càllale bi mooy kon càllale bi càllale bi baax na imaamu Nawawi li wax loolu la <laughs> mooy càllale hadis bi baax na isnaadun hasan la comme limu wax waaw moo la imaam al-Jaami' as-Saxiir imaamu Suyuuti da ko mandargaal bil hasan ku mel na Cheikh al-Albaani da ne saxiix rahmatullahi ala al-jamii' bu Euh, am na yeneen i saxaaba yu solo lu mel ni hmm? euh, kii al imaam al al al Seydina Jaabir ibn Abdillah ak Seydina Anas ibn Malik solo nañ ci yu mel ni mais seen xadiis yooyu ci càllale wérul waaw kon mu ngi noonu. imaamul Munziri mu ne sanad bi Yahya ibn Muhammad mu ngi fi de almadani yam nga yi almadini lañ def mais madina lu dëkk ndax moom lañ la aljaari hein moom lañ la wax muy euh, Yahya ibn Muhammad almadani aljaari wax nañ la imaam al-Hafiz Hajar moom daa def synthèse bi ne saduqun yuxti waaw imaamul Buxaari dana yatakallamuuna fii ah am nañu wax wax nañ ci moom de waaw Eh, imaam al ibn Hibbaan nag dane kaana mimman yanfaridu bi ashyaa ah, nekk na koo xam ne doon wéete ay mbir maa laa yutaabahu alayha an qillati riwaayat ma ala mu doon wéete ay mbir yoo xam ne malgré ay nettalim li mu wéet li mu ko ci woon topp waaw ka annahu kaana yahimu kathiira mel ni moom doon def def la lu bari quoi waaw fa min huna waqa'a al fi riwaayati ci lii nag ci la ay moom ay manakira yoo xam ne ñu bañ la ci ay riwaayam ay xadiis waaw moo tax mu nekkoon nag li war mooy lu mu wéete ñu ba waaw wa in ihtajja bihi muhtaj fi ma waafaqa siqaat lam ara bihi ba'sa bu dee nag koo xam ne daal nay lay ay xadiisam loo xamante ne dëppoo na ñu wóor ñi gisuma ci benn problème man al imaam ibnu Hibbaan rahmatullahi alayhi ah waa Ibn Adi dane laysa bi hadithihi ba's haditham amul benn problème imam al-Ajli moom dane siqa la ku wóor la al-Ajli mu ne loolu kon ku wóor la waaw imam al al kii az-Zahabi ne laysa bil qawi mooy àggul yenn fo yenn ku wóor yooyu dëgër yooyu mais imam al-Hafiz Ibn Hajar def na synthèse saduqun ku dëggu la waaye yuxti moo tax hadith bi euh, parce que hadith bi en fait li muy wax nii euh, hadith bi ci teg xadis bi ci tegu ci si sa imaamul Buxaari la nekk voilà kon mooy li imaam Ibn Hibbaan doon wax mooy lool dañuy mën a jàpp xadis parce que rek ñene mooy xadis boobu day wane ne xadisam bii du xadis boo xam ne di cay wéeti voilà kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam kon xadis bi kama qaala an-Nawawi bi isnaadin xasanin mooy xanaa xadis bi sanad la boo xam ne bu xasan léegi nag Euh, bu ñëwee ca xadiis bi tuuti mooy laa yutma mooy kon lëkkaaleem d'abord baabu nahyi an samti yawmin ila layl ila layl tere buntu tere buñ tere nit koo xam ne danay noppi ci bëccëg gi ci suba gi ba guddi dañ naan lii leer na mooy sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu dane bokk na ci lim takk ci yoneen saa saam dane wala sumaata yawmin ila layl abul alhamdulillah noppi ab bés ba guddi loolu du jaamu xam daa du jaamu yàlla ah waaw comme ma imaam al-Xattaabi wax mooy yéeféri dañ ko doon def jaamu yàlla muy waa jaahiliya jàppoon nañ ne dañuy toog xëy benn jour ne duñu wax jaay ko ko jaamu yàlla nga ne loolu mooy maa ngi doon bëgg a wax au début doom <laughs> eh, jàllal ma ci li ma bëggoon a parce que loolu waa jaahiliya lay wax waaye ñun alxuraan jàng nañ ko ah suuratu Maryam ala nabiyina wa alayhi salaatu wassalaam borom bi waxu ko woon malaaka ba fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falanukallima alyawma insiya waaw moo tax ba gaay ñëwee fa atat bihi qawmaha tahmilu qaalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haaruna ma kaana abuki imra'a saw'in wa ma kaanat ummuki baghiya lu mu ci teg fa ashaarat ilayhi qaalu kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyya voilà mooy sayyidatu Maryam alayhi assalaam yaayu sayyidina Isa alayhim assalaatu wassalaam malaaka ba ñëwuloon na ko fa kuli wasrab yi boro ba nga xam ne ci la ah, euh, euh, ko ak matu dikkal ne ko lekkal ginnaaw wam ko ne gërëmal fa hurri ki bi jiz'i naxlati tusaqit alayki rutaban janiya ngir tàndarma yi boo yëngalee garab gi mu wàcc ay tàndarma yu tooy te neex te neexa te dina baax ci ëmb kuy waaje kuy dóor a gis kuy dóor a euh, wusin fa kuli mu ne ko lekkal washrabi da nga naan wa qarri aynan dalalal sa xel waaw dalalal seralal sa bët fa imma terayan na bu la gisee fay ma tere yen na boo gisee minal basari ci nit ñi ahadan kenn boo gisee kenn ku ñëw fa kuul wax leen ñëw bëgg a discuter ak yow ci ah sa doom jiite yow kenn xamalwulab sayëg nàngam wax leen ne inni def leen signe te lool du lu muy wax nazartu damaa nizar li rahmaani ñeel borom bi nga xam ne moo fees del la ma ne saw man ak koor koor ga nu muy manifesté woo falam ukallimal yawma du ma wax ak tay insi yaa am nit moo tax ba gaay ñëwee fekk mu mu andi doomam jàpp ñëw ca nit ña ñu ne ko yaa Maryama yaa Maryama yow Maryama lii de ah lii ma jëndi xeetu bi sa ma su la nekk koo xam ne nit ku ñaaw la de te sa te sa yaay sërëm fur woon bekkuloon jaay ko tu boppam fa asharat ilay mu joxoñ leen euh, bébé bi ah waaw <laughs> lii yàlla de moo yónni malaaka malaaka bi di wax ak moom ne ko fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayan fa amma tarayinna min al-bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya borom bee ko digal malaaka bu ñu wax ko leen léegi nan laay lii ak suñu xadiis bi ñu nekk nga ne noppi <laughs> suba gi ba ngoon loolu du jaamu yàlla dana la waaw loolu shar'u man qablanaa lañ dégg nga réegal boobu shar'u man qablanaa loolu tëralinu ci biir l'islam lépp di l'islam nag waaw constitution wu ñu ñu jiitu woon lépp ñu ak yonent indi woon mais constitution yooyee loi day changer branche yi nga xam ne ñooy fondement islam yoo yorut changer mais nan la ñuy doxalee acte yi mën na soppeeku loolu sharo man qablanaa la constitution ci biir l'islam nga xam ne ñoo ñu jiitu woon la yonent yi ñu jiitu woon alayhimu salaatu wassalaam loolu nag sharon la naa suñu constitution la waaye kan idaa waafaqa shar'unaa voilà bu suñu sariya daf dëppoo wéy loolee loolu mooy loolu la parce que ñëpp d'accord nañ ne sariya yi ñu jiitu woon yonent yi ñu woon bu dee suñu sariya alayhi dafa ñëw acte boo xam ne amoon na ci ñoom suñu sariya ñëw dindi ko loolu du suñu sariya leer na waaw waaw wala ñun suñu sariya dara ñu trouvé fa lay loo xam dafa wuute ñoom dañu am loolu suñu sariya. waaye bu dee ne suñu sariya dafa ñëw loo xam ne seen sariya la woon ñëw wuuteeg moom loolu ci lañ ne nii mooy lii dañ naan lii loolu sariya la woon ci ñoom lii nii loolu nekkoon na jaamu yàlla waaw falam ukallimal yawma insiya duma wax ak nit tey benn ab nit waaw waa jaahiliya nag ci waa Quraysh comme l'imam al wax rahmatullah alayhi ñoom dañ ko doon def léegi nag gisoon kenn mu ne nit doo ñëw di wax ak moom mu lay liyaar nee na moom daa nizar ne du day woor woor boo xam ne mooy du wax ba guddi sharia ñëw nag suñu sharia bii al-mutahhara al-mustafawiyya al-ahmadiyya al-muhammadiyya Allahu akbar <laughs> gina mat ci lépp chapeauté lépp nañu déet baleen loolee da ngeen di wax yiw moo tax man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayra door cee teg aw li yaskut ak yeneen yi aw li yasmut yépp ko baax <laughs> fàttali nañ léegi fi ñu ko gisoon ci Riyad bi suñu sariya ñëw ne képp ku gëm yàlla ak bésu ba keneen borom bi di taxaw ci kanamam mu rek la la fal wax jox la or reel wax yiiw waaw ndax si la <laughs> si la parole est d'or wala est argent la la la silence est est est or déedéet <laughs> déedéet loolu xanaa mooy kuy waxi toñaange te bu boobaa waxam jooju waxuma la sax kooku manu nekk sax weñ gu moom <laughs> waaw waaw ak wax joo xamante ne ndax du lu xaraam waaye mu baax la mais mën nga laa jëme ci loo xam ne lu xaraam la loolu taxawoon nañ ci tettantal boobu ci buntu yooyu Imaamu yi doon ko wax parce que léeg nit di wax loo xam ne lu dagan la woon nañ ci exemple da da waay ñaata ci yooyu mais jekki rek dératé jëm ci lu xaram yu mel noonu nag nga noppi moo gën waaw waxoon naa am na gaa yoo xam ne ñu ñëw toog nii toog waxtaan entre copains yi lu lu xaram ci loo xam ne seen mbiru bopp mais da ngay jekki rek waaw man sax ba ma fay dem romb naa diw liw mu soofe keroog bu maye biñ ko gisee commencé di dégg loolu yéen déppa mooy lu dagan ngeen doon wax waaw yooyu nga noppi loolu moo gën mooy noppi ci lu baaxul mais kantaa wax waxu sikar waxu alquran ak sunna ak wax yuy defar ak yu yëwénal moo ëpp doole fuuf ni mi ni nit sax jàppe lool jaamu yàlla loolu la yeneen sa asam tere wala sumaata yawmin ila layl ila layl amul miig ab dés ba ci guddi gi dép dàq yéedéet loolu bu fi kenn def yooyu kon léegi xam nga lu tax mooy jëlee lool sayyidatu Maryam alayhi salaam malaaka bi waxoon ko lool la seen sare ak lool la woon en plus ci jamono jii nga xamante ne mooy gaay bu ñëwee en fait li ko dal mooy liñ ko yàlla jaarale ci moom buy expliquer di wax ak nit ñi di leen expliquer di leen leeral daanaka duñu ko dégg te duñu ko këm léegi borom bi bëggoon jaarale foofu moom ak noppeem mu jël kàddu gi jox ko liir bi muy Seydina wa Mawlana Isa ibn Maryam moo tax ba bu asharat ilay ñoom ñu jaaxle waa kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyya liir ba jël wax waaw wax jaggo yaayam arrêté du ko def ba kii léegi moom mooy wax borom bi jaarale wax li ci moom ndax lool moo gën a parlant ci nit ñi loolu la ñuy loolu moo gën a matale ci ñoom que sayyidatu Maryam bu doon moom alayhi salaatu wassalaam moo leen doon jéem a wax naan leen waaw nii wëg nii far liir ba wax qaala inni abdullahi aataani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubaarakan aynama kuntu wa awsaani bis-salaati waz-zakaati ma dumtu hayya wa barran bi waalidati wa lam yaj'alni jabbaaran shaqiyyaa wa salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'athu hayyaa. Allah aw <laughs> lii moo gën a parka waaw liir bi wax. ni inni man abdullahi Allahu akbar ma ne man nii di door a juddu jaamu yàlla laa waaw aataani alkitaaba moo ma jox téere ah lii mu ngi ma lay jox ko téere wajaali te moo ma def nabiyya loolu laa jaaxal ma ne yonent la ma def liir dina nekk yonent waaw Seydina Isa yonent te liir la alayhi salaam wajaale nii mu def ma mubaarakan ku barke lépp mu barke te lu mu doon mu barke fu mu jëm foofu barke ay yi nga maa kuntu nag ku ma ku barkeel la borom bee ma ko def fépp fu ma fu ma ne wa awsaani moo ma dénk bi salaat li gën a mag ci diine fi ma sa yépp ginnaaw shahaada yi seede na yàlla mooy kenn ku war a jaamu ci nit yonent ba mu yónni yonent alayhi salaatu wassalaam li gën a màgg ginnaaw loolu lépp mooy lan <laughs> as mooy deuxième position waaw wa zakaati boo paree ci loolu diggante sa yow bi sa boroom ak yow az nit ñim la booleel del def ngir yàlla di jël ci say mbir di jënd ci sa alal sa moomeel ak li nga am ngir def ngir yàlla di def ci jaam bi ñaari relation yooyu na rek tax bay maa dund fayyaa fekk maa ngi dund man Iisa ibnu Maryam alayhim assalaatu wassalaam wa barram bi waliday bokk na li nga xam ne moom la ma dénk ma baax di jëmale ñëw kese jëmale ci samay waajur Allahu akbar di walida tiibo ci sama waajur ndax benn waajur la am muy sayyidatu Maryam muy saa ndey walam yaj'alni jabbaaran shaqiyya te borom bi dafa ma nekk koo xam ne day rëy rëy lu koo xam ne ku torox la déedéet Allahu akbar wa yal na jàmm nekk ci man te borom bi moo ma wax loo ne ci man <laughs> yow ma wulittu bés bi ma juddoo bi ma feeñe jamono wa yow ma amutu waaye it jàmm du deñ di nekk ci man bis ba nga xam ne ci lay faatoo te Seydina Isa ibnu Maryam alayhi salaatu wassalaamu faatoogul ndax borom benn moo ko yëkkati wa rafa'naahu waaw bal rafa'ahu ilay li am ba des borom bi nee na maa ko yëkkati ci boppam waaw wa maa salabuhu yaqiinaa yéefiru chrétien yi li ñuy wax demewul noonu non yahud yahud yee ko doon wax di koy di di di di ko di ko revendiquer waaw waaw naan ñun ñun ñun yahuudi non non c'est que eh, eh, eh, ñu nit ñu gën a torox ñu gën torox gaa yooyu amul bi léegi xam nga lu dox inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah ni ko <laughs> ni ñun katal naa ma ne ñoo rey almasiha misi ngeen ma doon waxa ah, almasih ne ngeen fu mu jaar day barke mais ñun ñoo ko assassiné wala politique de l'assassinat de l'assassinat des yahud loolu dafa yàgg jàpp nañ ne ñoo li ñuy faje ku wuteek ñoom mooy nañ ko éliminer nañ ko rey mais xamuñ ne tu peux tuer le messager mais tu ne peux pas le message Allah mooy ci indi bataaxal bi boo ko faatee fekk na bi mu ngi fi ba pare message bi moom doo ko faate waaw inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam ñun ñoo rey le messie al-masih di Isa di doomi Maryam alayhi rasulallah la wala wax mais nag mais dañ ko ndax dañ koo gëm ne rasulullah la de déedéet kokkali la ak ironie de ah ñoom ñoo ko rey waaw ah, ndaw yàlla boobu ñoom ñoo ko rey borom ne wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum waaw waaye waaye faatuñu ko de wa ma wa ma qataluhu dañuy dañuy wama salabu te crucifié wuñ ko comme niñ koy waxe daajuñ ko ay pont mukk walaakin waaye subbiha lahum dañ leen lëntëlal ka ñu ko def du moom waaw Allahu akbar ca suuf mu ne bal bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima li am ba des borom bi tabaraka wa moom moo ko yëkkati ci moom kon nag lii mooy li nga xam ne mooy dëgg waaw lii mooy dëgg ci mbiru Seydina Isa ibn Maryam kon fa kuli kii sey mu ne wa wasalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya kon Seydina Isa ibn Maryam faatoogul yonent saa sa wax nañu kañ lay faatu gisoon nañu ko ba ñuy gis fii ci Riyaad bi walillahi alhamdu wal minna histoire ak mbiru Gog et Magog fa Krish yaa fay <laughs> est-ce que yaa ngi fàttaliku mbir moomee ñoom yaa jooja maa jooja gisoon nañ ko hadith cent quatre Abdullah cent quatre-vingt-neuf waaw hadith tel rien par hasard lii la borom bi bëgg. sànq waxuñu la ne Abdallah ibn Abi Ahmad kan mooy bàjjanam Zaynab bint Jahsh suñu yaay radiyallahu anil jamii xadiis bi ñu lay wax nii yaa jooja ak maa jooja mais ki kan lañ ko jëloo xadiis cent quatre-vingt-neuf an ummil mu'miniin ummil hakam Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha la imaamu Nawawi waxoon allahu akbar Allahu ilayhi akbar anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayya faz'an yaqulu la ilaha illa Allah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min radmi yaajuuja wa maajuuja mithla hadha hadis boobu ñu gisoon ko chapitre 23 babun fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba ñuy gis histoire yaajooja ak maajooja ah fay nga ne ah ma firi ko lu nga gisoon nañ ko de cent quatre-vingt-neuf dane jële mooy ci ummul hakam yi ummul mu'minin nday jullit ñi looloo doon dàkkanta la mais Zaynab bint Jahsh ibn Riyab waaw di frère ñu la sœur ñu la waxoon sànq Abdallah Ubaydillah ak yoo xam ne mooy Abu Ahmad eh, radiyallahu ta'ala an an an an an ahli Jahsh anhum léegi mu ne yeneen saa sam dafa dugg ci moom benn bés daal di tiit waaw naan mu ngi naan laa ilaha illa allah ay amul benn buur bu ñu war a mooy boo jaaxlee ak buur kii ñoom bu ñu jaaxle woon ak bu nekk ci bànneex ci yàlla la ñuy dellu waaw waaw akbar laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu te di ko jaamu ci dëgg ko dul yàlla waylun dasara waylun kukku waylun xora bëgga way musiba li l'arab yi ñeel na jullit ñi waaw naa yi foofu du arab yi nii ah parce que ñoo fa ëppoon mooy julli ñépp min sharrin ci mbon xadit tarat boo xamante ne jege na xam ndax ubbi nañ al yawma tey min radmi ca barrière li nga xam ne mooy blocage barrière bañ defal yaajooja ak maajooja lu toll nii mu daal di def ab wërngal wa xa wa xallaqa bi usba'i ñaari baaraam yi mu def ko wërngal boole leen def ab rond waaw ba ñuy gis foofee taxawoon nañ ci wax yaa jooju ak maa jooju kañ la ñuy feeñ ci jamono te foofu bañ koy wax waxoon nañ la ginnaaw yaa jooju ak maa jooju ginnaaw gi liy xew xew xew yi am lépp tukkee ani saadiqi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaw loolu lépp de hadiis yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi Seydina Isa ibn Maryam bi ñëwaat ak bi nga xamante ne nii ah. ci la ñoom yaa joojeeg maa jooje di ñëw di yàq ñoom ñu nekk ca tuur waaw tuuru Sinaa waxoon nañ la ba ni nga xam ne nan la Seydina Isa ibn Maryam salawatullahi wa salaamuhu alayhima di génn àddina boobu lay génn àddina kon wa salaamun wa salaamu alayka yawma wulidtu wa yawma amuutu loolu ñëwagul wa yawma ak bés ub'asu hayya ndax moom minal mu'minin ñi nga xam ne leen bi sécurité la ñuy nekk yow mal xiyam al ñoom bokk nañ ñi nga xam ne borom bi da li di dal alaysa bi ñoom lii dalalaate ci ñoom la ko borom bi jaarale ñoom yonent bi alayhimu salaatu ci kan nga ko jëlee lu ci ñoom allahu akbar wa yawma ub'athu hayya <laughs> allahu akbar kon loolu noonu moo gënoon a parlant bi daa bëggoon a jaarale mu'jiza bu Seydina Isa ibn Maryam bu nekk irhasat ay signe avant-coureur avant son arrivée muy nekk mag bi mu nekkee gone le lépp leer du waxee lii gaa yi dégg moo gënoon a parlant yaay ji di sayyidatu Maryam alayhi alayhi salaatu wassalaam doon jéem a wax nit ñi di leen wan nii la demeek nii gaa yi duñ la gëm mais moo tax kenn après a ah xam nañ ne a ah kon nag lañ jàppoon naan ko maa kaana tu tu abuki imra saw ino maa kaana tummuki baghiya loolu xam nañ ne kon kii sori ko waaw ndax la sainte lañ ko doon woowee at-tahira maryam at-tahira waaw alayhi as was-salam loolu mooy loolu xikma yooyu yëpp daa ne woon ci ginnaaw loolu naa ne mais mën nañ la ne mooy shar'u man qablanaa la en tout cas li leer ñun suñu sharia yi dañ saa daa tere ku toog rek noppi noonu di jëm di euh, euh, noppi euh, jàppe lool mel ni am jaamu yàlla lool laysa bi huwa bi yàlla waaw laysa <laughs> léegi nag ñu ñëw ci beneen côté bi mooy kon lii moo doon lëkkaaleem suñu ko ne su ak suñu xadiis yi léegi laa yut ma ba'da al ihtilaam te loolu la njëkk a wax léegi fii mbir la mooy am lëkkaaleeg sànq bi ñuy bubuntu bi di wax naan lu am am solo la boo ma son nañ ko def euh, mais euh, baax na ñu ñëwaat mooy sinnul buruux waaw li nga xam ne mooy sinnul buruux at li nga xam ne mooy at yi nga xamante ne mooy at yi yi ñuy xame ne kii am na maturité dañ naan la boroom xam-xam yi boo lii duñ ci yàggu noonu masoon nañ ko fi def mooy boroom xam-xam yi dafa am ñaari mbir déglul bu baax nag mooy ñoom xale xale pour ñu ne nekkatul xale am na nag benn âge boo xam ne lañuy teg ne boobu fekk xale bi matagu ko même bu dee signes yi dañoo feeñ dañuy jàpp ne xale bii nii mooy genre kii la nu mu tudd anomalie la comme xale boo xam ne amagul neuf ans di gis mbërëg moo tax ñoom jàppawuñ moo tax Seydou Touare sa doon wax naan xale bi bu jigéen bi bu amee neuf ans kooku jigéen la mooy mat na waaw mais bu dee avant la dañuy jàpp ne lii ay ay ay anomalie la voilà kon léegi nag boo génnee neuf ans kañ lañuy xam ban nan la ñuy xamee ne xale bi léegi majeur na bu matee 9 ans mooy avant 9 léegi bu dee daa am 9 waaye amul benn nañ naan la lenn la dafa am luñ naan alaamaatul bulugh d'abord loo xam ne moom lañuy ñuy xamee képp koo xam ne xale boo xam ne dépassé na âge bi ñu la wax noonu ay 9 ans wala am na ko dugg na 9 ans jigéen am signes bu dee jigéen gis mbërëg dégg nga wala maniyu wala mu mën a gént di sëy am lu génn ci moom loolu góor ak jigéen ci yem man di éjaculer ndox mu mii di ndax day xalaat ci wàllu sëy ak yu mel noonu ak karaw li nga xam ne mooy mooy na mooy naq waaw lii ci gàttal nekk na ay mbir yoo xamante ne nii ak tamit euh, pokataan yi tamit euh, loolu tamit am na ñu ne ci ñu ko ci boole karawu poqataan karawu naq kuy gis mbërëg wala koo xam ne day gént ak koo xamante ne nii mooy fii mu ne bu sëyee mën na am doom léegi wala ëmb waaw loolu mën na ko am léegi même bu dee rek quatorze la am loolu ay signe la yoo xam ne bu dalee nit ki gone gi kooku même bu àggagul âge yi ñuy wax mooy extra fa nga xam ne moom dañ naan fii moom ku fi àgg même boo gisul signes yi sax kooku yow nekk nga majeur ku àggul fii sax dañuy jàpp ne yow majeur la déglu bu baax waaw mooy signes bu dee nit ki gisu ko bu dee nag gisu ci benn waa léegi bu dee nit ki xale bi gisu ci benn waaye ah génn na neuf ans dix ans onze ans douze ans treize ans quatorze ans quinze ans seize ans six dix-sept dix-huit ans dix di dem yooyu yëpp gisu ci dara géntul amul karaw naq amul karaw poqataan ah géntul yooyu yëpp efu ko gisul mbërëg bu dee xale bu jigéen la gisul ay réglam yooyu yëpp gisu ci dara waa léegi bu boobaa moom ban âge la ñuy moo mooy âge u majorité parce que xanaa bi ñu bàyyi noonu rek parce que am na ñoo xam ne attention am na jigéen ñoo xam ne dinañu màjju ba nekk nday yépp te duñu mës a gis mbërëg est xam nga ne existe na reereeg duñu ko mës gis ñoom duñu gis mbërëg léegi imagine jigéen boo xam ne loolu la mel est dañuy bàyyi rek noonu naan moom moom moom moom moom moom moom moom euh, du majeur la yut na ba'da al-ihtilaam ndax ihtilaam la yenn saa saa wax fi mooy génn laa yutma ba'da ihtilaam dañ naan la yeneen yi yëpp boroom xam-xam yi ci gàttal dañ ko cee dugal waaw man yu mu génn moo xam nelawul wala day nelaw wala mu génn ak karaw poqataan ak karawu naq waaw am na yeneen yenn yuñ ciy dugal ak tamit naan bu dee voie lenn ci Maliki dañ koy wax daa commencé nekk lu ruub mooy nga dégg xale boo xam ne xale la woon mais kàdduum léegi changé na ba boo ko déggee la ngay jàpp ne ma ngay wax léegi ñooñu léegi nag mu des